mu ngi don euh, basbasa bu dee imaam alxaafiz ibn xajar rahmatullah alayhi ci al isaaba fi tamyiz saxaaba radiyallahu taala anhum dane turam moo doon basbasatu amr ibn sa'laba ibn xarashata ibn zayd ibn amr ibn sa'd ibn Zubyaan ibn Rashdaan wala Rashdaan ibn Ghatafaan ibn Qays ibn Juhaynat loolu la imaam al-Hafiz ne moom noonu la tuddoon dane ndax euh, riwaayu imaam Muslim bi dafa bari ay euh, version yu ci ñëw imaam al-Hafiz dina ko tudd léegi ni mu ne moom mu ngi tuddoon Basbasatu bu dee waa allu asiyar seeni wax wuute ak lii dinañ ci ñëw léegi insha allah moo doon basbasatu ibnu amr ibn Tha'laba di basbasa di doomi ku ñuy wax amr basbasatu ibnu amr ibn Tha'laba ibn Tha'laba ibn Kharasha ibn Zayd ibn Amr ibn Sa'd ibn Dhubyan ibn Rashdan ibn Ghatafan ibn Qays ibn Juhaynat al-Juhani bokkoon ci kojuk waa Juhayna moom nag xaliifu bani tarif la woon muy allié waa bani tarif nga xam ne ñoo ñu ci waa xasraj yi tarif ibn al xasraj ibn sa'ida ibn ka'b ibn al xasraj bokkoon ci waa xasraj euh, moom turam dafa am problème mooy tur bi dañ ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu wuute xam nga imaam alxaafiz moom nee na ci al isaaba nii bas basa mu ne wa yuqaalu lahu basbasun dañ koy woowee tamit basbas basbasun euh, lii nag mooy li siiw ci waa euh, ahlu siyar waa ahlu siyar ñoom basbas lañ wax lu tudd euh, am na nag ñeneen ñoo xamante ne nii ñoom waxuñ ne basbas lu tudd dañ ne bu Busaysa Busaysa la tudd au lieu de euh, li ñu wax sànq mais Busaysa xam nga sànq gis nañ ci riwaaye imaam muslim bi rahmatullah alayhi riwaaye imaam muslim bi dane Busaysa mooy bi version bi nga xam ne moom lañ ci yor loolu lu jara préciser la ndax imaam ndax version yi bokkul ndax euh, kii ku mel ni imaam alxaafid rahmatullah alayhi moom dane wa waqaa dikruhu fi saxiixi muslim min xadiisi anas qaala ba'atha rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam basbasata aynan yanzuru maa sana'at iiru abi sufyaan moom kon version bi ci imaam alxaafid yor moom ci saxiix imaam muslim moom du comme suñu bos moom dane bas basa ndax dane rot na ci xad ci saxiix imaam muslim rahmatullah alayhi alhamdulilah ci xadiisu anas même xadiis bii ñu yor mu ne foofu seydna anas dane ba'atha rasulullah yonent bi aleyhi salatu wasalaam dafa yónni bas basata yanzuru ma sana'at ayru abi sufyan yonent bi aleyhi salatu dafa yónni ku ñuy wax bas aynan pour mu xoolal ko muy sariya moom lan la woon détective la woon jaasuus la woon da ko yónni ngir mu doxal ko mbiru pour mu espionner ko li nga xam ne mooy caravane Quraysh bi nga xam ne Abu Sufyan ibn Harb wa kana ana idin ala shirki taa yooyu ci mushrikuuna yi la bokkoon jóge Quraysh daal di dem yóbbu caravane Euh, alalu waa Quraysh ngir utal leen marché bi fële ca Sham te li imaam Ibn Ishaq wax nee na trente personnes la ñoon wala quarante ñoo composé woon caravane boobu alal ju bari joo xam ne bés bu ci yonent bi alayhi salaatu salaam tegoon loxoom jour boobu ci la ñuy faagaagal Quraysh économiquement socialement politiquement dañ koy mettre à jour yonent bi alayhi salaatu salaam nag ni mu xamee ne Abu Sufyaan mi mu dàq ji woon euh, ci ghazwatul Ushayra mu mu rëcc boobu la doon jóge Màkkay dem mu rëcc ko nan la xamee ne mu ngi ñëw jege si na ay mois après loolu mooy dafa yónni woon Busaysa ci riwaaya bi ñu yor walla Basbasa muy Basbasa mii nga xam ne ibn Amrin di doomi ku ñuy waa am kon gis nañ loolu am nañu ne Busaysa ainsi de suite mooy waxam kon euh, turam dafa bari ay wax euh, mu ne moom imaam Muslim ibn al-Hajjaj ci riwaaya Seydina Anas boobu bi nga xam ne ci la yónni bu say Busaysa mu ne da koo yónne aynan yanzuru ngir mu xool maa sanaat ayru abi sufyan ana njëgg mi ñu rëccoon te war a jóge Sham ñibbisi fees dell mil gëléem la yépp bu ci nekk duy ba fees fan la mujj ana fan la toll ngir mu saytul ko ko nee na bi mu doxee lool moom Seydina Anas fa jaa wa ma fil bayti ahadun ghayri wa ghayru rasulillah sallallahu alayhi wa Anas ne radiyallahu anhu bi Basbasa wala bu Basbasa ibn Amr jógee ci mission boobu daal di ñëw dafa ñëw bi mu xamee ne gis ayir bi di ñëw muy caravane bi jógee Sham di ñëw jëm Makka mu daldi daw wax ko nu mu gën a gaawe wax ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam Seydina Anas nee bi mu agsee wama fil néeg bi ñu newoon ma kenn newu fa ahadun gayri lu dul man Anas wa gayru rasulillah sallallahu alayhi wa bi mu ñëwee di ko rendre compte que njëgg mag ma doon xoolloo mu ñu jege si nee na fekku fa kenn ku dul man Seydina Anas ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam riwaa ñi nga xam ne ñoo nekk ci càllale bi ñu ne amaana muy waxu kenn ci ñoom dafa mbir yi leeratul ci moom exactement lan la Seydina Anas wax est-ce que dane moom ak yonent bi alayhi salaatu salaam rek xaala moo tax kenn ci ñoom mën naa mu nekk Seydina Saabit ibn Aslam wala ñeneen xawma laa adri moom lii nag sëy naa euh, saabit lay ñëw këne moom moo wax ji laa xaw ma adri naa mastasna ba'd yi li nga xam ne moom la ne suuf est-ce que dafa wax tamit ne suuf moom ak lenn ci soxnaam yi walla kenn ci soxnaam yi moom alayhi salaatu wassalaam bi bas basa ñëwee fa xaddatahul xadiis mu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ngir nga euh, euh, caravane ba nga ma doon xolloo agsi na seydina anas radiyallahu taala anhu kon gis nañ ci xadiis bi këne kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la xamee ne ngi euh, kii caravane bi mu ngi jege si ndax bu dee imaam ibn Isxaaq dugguloon ci détail yi moom dañu na rek euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da leen a dégg bi mu déggee sami'a bi abi sufyaan ibn harb muqbilan min ash-sham moom loolu rek la wax duggul woon ci leeral bi mais imaam muslim ibn al-hajjaj rahmatullah alayhi soloo na luy wane nan la ko dégge mooy daa am ku mu yónni woon muy bas basa ibn amr euh, aljuhani radiyallahu taala anhu wa arda bi mu ko ñëwee wax ko lool nag seydna anas ba léegi ci riwaaya imaam muslim bi mu ne fa xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal génn daal wax ak nit ñi nag euh, seydina basbasa mi radiyallahu taala anhu moom fekke woon xare bi muy ghazwatu badrin radiyallahu taala anhu wa arda bokk ci ñi nga xamante ne ni ñoo ko fekke comme ni ko imaam eh, ibn isxaaq ak boroom ahlu siyar ñoom ñépp nee nañu ci lu ñu dëppoo ne fekke na badrin badran di ghazwatu badrin moom nag li ñu am ci tarjamaam bariwul moom seydina basbasa ibn amr al-juhani loolu la woon radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waa